ci ñàkk solo doye bi ci kaw suuf ñu ñuy nappaaje comme ay banaana yu nooy yéefér yi nga xam ne seen champ de euh, euh, ñun ñooy seeni serpillière ak seen yooyu ñoo xam ne moom lañuy ñuy fompe seen tànk yi wallahi boo ko xoolaatee ba ci biir xam nga fu mu jóge ci colonisation bi la jóge mooy li yonent bi sallallahu alayhi wax rek la tattabi'unna sanana alladhina kaanu min qablikum waaye waa yi di ngeen toppi tërëlinu doxalinu tërëlinu modelu mode biiwu ña nga xam ne ñoo leen jiitu woon min al majuus wal yahuud wan nasaara ñi nga xam ne seen lépp woon dara yàlla du ci ñenn ñi dañ naan ay ju ay ay ay biiru yàlla la ñuy wax yahuud yi yi te teguñu ko ci xam-xam ñenn ñi ñoo gën a sànku ñenn ñi dañoo xam di doxe li nga xam ne mooy seen bakkan ak ñi nga xamante ni ay leneen majusi mooy façon yi euh, euh, jaamu safara mooy façon laïque yeeg ñi nga xam ne noonu la nga xam ne lépp ciy symbole la waaw la religion laïque ay symbole la ay jour de commémoration waaw comme les euh, ñuy raviver le le le le feu du soldat <laughs> ak yu mel noonu nga xam ne ay cérémonie la ay cérémonial yoo xamante ne ni ko religieux bi di defee la religion laïque noonu la koy defee sauf que ñoom duñ ko tudd religion mais c'est benn kese la mu ne di ngeen topp yoonu gaa yoo jële seen dundi nag seen tërëli nag seen mode de vie ngeen ko épouser te booy topp ko di la borom bi waxoon nga topp ko ba nga ko ndax manoo ngarale waaw manoo jël sa tànk bi ah nga teg ko Méditerranée beneen tànk bi nga teg ko Océan Atlantique ne da ngay continuer di ngarale déedéet loolu man la nekk sa ndox du baax te ci jullootu ba jëm waaw ñun ñépp a jullootu wallah <laughs> léegi <laughs> mooy gis nga boo seetee loolu noonu yonent lay saa saa waxoon ba mu ñu duggee ci impasse juhra dabbin ngeen dugg ci wallahi moo ne daal impasse lañ ne dañoo dem ba gis nga yu bon yu tee yi nga xam ne dañ koo xamoon ay mooy yàlla ay njaaloo ay nangamati sàngam naan sàngara loolu doyatu léegi dañuy jëf yoo xamante ne amalu qawmu Luut la waa kër Seydina Luut te loolu la ñuy ba pare ak façon yi ni yiis nga xam ne lépp impasse la mooy socialement affaire boobu noonu baaxul ci société mais quand dinañ ko daganal dinañ ko def quand même parce que l'oncle Sam wala suñu majaay suñu baay Europe ak ñeneen ak ñeneen loolu la ñuy liggéey ñuy liggéey ni ñoom gis nga colonisation boobu ni ñu coloniser suñu xol yeeg suñu esprit mais c'est tellement grave mais c'est tellement grave loolu loolu ba léegi moo des wallahi la ha waxuma la baqaaya sax wax yow foofu ay lim bàyyi sax nesul baqaaya gis baqaaya ay résidu duy résidu de bari ba moo ci esprit de l'ex être ex colonisé ak kay jafe ak kay jafe til bépp domaine économique social euh, euh, des mœurs waaw li ñu boosé des problèmes bi yépp loolu la foofu loolu mooy cosaan bi mooy bëgg niru niru lu ñoo xamante ne boroom bi kat ah ndax kat digaloon nañ leen ñu weddi ko waaw alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamuna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi mooy laay li nekk nii loolu la ci borom bi teg ci suuratu nisaa mais xanaa gisuloo gisu yéemu yow sayyidina Muhammad alayka afdalu salaatu wassalaam waaye yow jullit bii roy yonent bi saa saa mi yër alxuraan ndax yéemu wuloo ci ñi nga xam ne dañu naan ñoom dañoo gëm ci seeni làmmiñ ñoo gëm li nga xam ne moom lañ wàcce ci yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak li ñu wàcce woon lu jiitu woon ci yeneen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yu la jiitu woon ba pare ñoom yuriduuna ñu ngay nam dëgg lii mooy seen lii mooy seen suwe moo raw suwe sax an yatahaakamu ñuy dem di àtte woo ila taaxuut ci loi yi nga xam ne mooy loi laïque yi nga xam ne lépp lu lay deewloo di la génn ci topp yàlla topp ak yàlla loolu mooy taaxut te ki ci gën nekk la tête ba mooy ak shaytan ak ay taalibeem nañuy xalaate ne nii lañ war a dunde waqat umiru woon dañ leen a digaloon an yakfuru bi ñu weddi ko boroom bee leen digaloon ne loolu lii ma wàcce weddi leen bu leen ko jàpp mukk léegi ñu dem ba jàpp ne loolu loolu ñu digaloon ñu ñu weddi ko notre salut suñu pexe ci loolu la ne Allahu akbar te loolu la jógewul fenn lu dul ci colonisation boobu rek waaw moo tax c'est un mal nécessaire loolu kaafirun mahd duma wax waaw la colonisation est un mal nécessaire loolu per façon moom moom waaj a ko waxoon moom moom moom moom moom moom ak ñoom doon dundal jamono yooyu ñoo jébbal réew mi nasaraan waaw ak képp ku ko ci jàppale nag ñoom ci seen bopp ñoo jébbal réew mi nasaraan si ñu dal foofu la jóge waaw looy jooy tay rek wallahi foofu la jóge waaw bañ ne lan mooy nekk jëmuwaayu réew mi ñoom ñu ne moom lay cité lay doon di ci xare di ci xeex seen xat xotti ci seen tànk tubay lu ne ña nga xam ne ñoo taxawoon ca sëriñ sa defoon la war a def ñoom moom def nañ li war a def waaye ils ont perdu du ñëpp de waaw ñoom seen cheikh hein gaynde Fatma waaw rahimahullah ñoom ñoom def nañu ñu waroon ils ont perdu waaw mobiliser nañ fu ne ngir lii fi am waaye ils ont perdu waaye def nañ ñu war a def ñooñu ñoom def nañ li ñu war a def du ñu tàgge mu waaw tey lu ñuy jooytu rek ña ko jàppalewuloon ñu mel ni moom. lii ñu dal loo noo ko ci ñoom la jóge lee bu dee nag dëgg yi kenn ñemewu koo nan la ñuy mën a faje situation bi bu dee ii yi kenn ñemewu cee def tomb ba ñu xàmmee ne li ii la doo pell minuscule nan la ñuy mën a avancer lu ñu avancer lii la mooy li ñu dal yépp foofu la jóge ci ex colonisation des esprits des voilà foofu la lépp jóge loolu moo tax doxal li yàlla bëgg <laughs> ah suñu boroom nag ne fa in tanaza'tum fi shay'in ci lépp lu ngeen mën a xëccoo farudduhu ila Allah na ngeen ko delloo ci yàlla moo tax gis nga alhamdulillah même ci masala diine ñi bu masala xilaaf taxawee wuute seetal ki ki nga xam ne moo gën a dëppook aaya bi kookoo am dëgg waaw bu ngeen xëccoobee ci dara farudduhu ilallah delloo leen ko ci yàlla war rasul delloo ko ci ndawam bii sallallahu alayhi wa sallam in kuntum ndeem nekk ngeen tu'minuuna di gëm dëgg dëgg billahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak bés bu mujj bam ne woon ah ah man kaana yarju non li mu waxoon nag eh, liman kaana yarju allaha wal yawmal aaxir suuratu nisaa ila ay cinquante neuf al imaamu Nawawi ba la ñu ñëw ci li nga wax mu ne qaala al ulamaa boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi nee nañ maanaahu maanaahu aaya bii mooy farudduhu na ngeen ko delloo lu ngeen am wuute rek ci lu man di doon lu man di ndaw ndaw ndaw delloo loon ko ci yàlla dollee loon ko ci ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne boroom xam-xam yi nee nañ maanaahu maanaahu mooy ilal kitaabi wa sunna mooy delloo leen ko ci téere bi yàlla bi al qur'aan wa sunnati ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy li nga wax sànq hatta mas'ala xilaafiya mas'ala boo xam daa wuute ki waxam gën a jub mooy ki gën a jege ki gën a dëppoo ak alquran ak sunna moo tax mas'ala mas'ala bu taxawee bu man di doon ci diine ki nga xam ne moo la mën a wax ne lii ma def de parce que aaya bee wax lii. parce que hadis bee wax lii te keneen ki nekk ki nga xam ne moo wuteeg moom ci mbir mi moom manula indi lu mel noonu te manula dindi loolu manula leeral luy wane ne waaw lii la waaye am na yeneen aaya manul lool amul lool saway kële ki ki wax la li moo am dëgg ki njëkk a wax waaw gis nga jëf yi wax yi état yi xaal yi yépp ki la ci gën a dëppook alxuraan ak sunna ci jamono ju ne moo am dëgg waaw ndax kooku moo def aaya bii moo doxe aaya bi léegi nag est-ce que yi ko sima la tudd man mu tudd Muhammad du ci dara tudd man ma tudd euh, Patrika la tudd aw Patricia man ma tudd Aïshatu wala Xadijatu du ci dara bu amee dëgg Patricia Patricia moom moo am dëgg bu lee moo la gën a dëppoo alxuraan ak sunna moo moo am dëgg waaw kon nag lépp lu ngeen wute na ngeen ko delloo ci yàlla ci alxuraan waaye na ngeen ko delloo ci sunna loolu mooy ilallahi war rasul mu ne wa qaala ta'ala al imam an-Nawawi loolu aaya cinquante-neuf la bi ñu génn sànk hmm? suuratu nisaa rahmat euh, euh, euh, léegi al imaam an-Nawawi rahimahullah muy continuer tey dañuy jeexal aaya yi ah ñu bañ a arrêté comme ça bii di yow ñu dugg ci beneen wàll bi nga xam ne moo composé garab wu garab gii ñu ne insha allahu taala mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xamante ne nii moo kawe te yéegul nee na man yuti ar-rasula faqad ataa Allah mu ne borom bi nee na man yuti'ir rasula képp ku topp ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam faqat dëgg-dëgg ba mu ko toppee rek ato allah topp na yàlla waaw suuratu nisaa aaya quatre-vingts <laughs> lii lépp mooy al amru ñu ngi ci garab gi ne digle ni mooy day jàpp day wattu dunduñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam maanaam ma ne la sunna boo ko dekkee bu ma neexee jàpp bu ma neexee bàyyi juum nga bi fuqaha yi wax du loolu de sunna daa bari lu muy tekki bu dee ci fiqh domaine boobu côté boobu noonu waaw loolu mais fii déedéet mooy li yonent way sa sam doon dunde sa borom bi nee mooy seen modèle mel leen ni moom waaw boo ko xamee nag di nga xam xuufkatu seen sikkim yi di dinañ ñëw ci biir téere bi ah, Imaamu Nawawi dina dina ci leer affaire yooyu xuufkatu seen sikkim yi <laughs> ni niroog ay acteurs américains waaw karaw bu génn ñu la ko ñi ci gën a euh, ñàkk bopp moom mooy ñi nga xam ne ñooy bàyyi seen moustache yi nag teg ci di niroo Kisra yooyu communisme yooyu nga xam ne ma suñoo saf sax day sàppi ñoomin taalibe Lénine ak façon yu mel noonu wal iyaazu billah wal iyaazu billah waaw complètement l yonent bay sa sa wax contraire bi la ahfu liha wa qassu shawarib xaaliful yahuuda wan nasaara wala xaaliful bàyyi leen seen sikki mi mu daal di sëq te ngeen wàññi seen moustache yi seen naanu yi wute leen ak majuus yi wala ak nasaraan yi yahuud yi ñoom mel ni ñun leneen lañ dégg yoon la yonent baay saa moo mooy nañ bàyyi suñu moustache yi mu sëq ah ñu xuuf wat suñu sikki mi di niroo le petit Kisra wal iyaadu billah ak le petit euh, yooyu nga xamante ne masuñoo sax bay sàppi wal iyaazu billah kon mu ne kon ku topp yàlla rek ku topp yonent bi sallallahu topp nga yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy modèle bi yàlla teg ne man li ma bëgg boobu di ko xaar ci yéen jaam mooy ngeen jaamu ma kese ci kii nii ngeen di xool lu mu leen def lu ngeen gis mu koy jaamoo yàlla loolu man moom laa gërëm lu ngeen gis mu sori ko loolu laa bëgg ngeen sori ko jeex na waaw suñu borom nag fii la ci al-Imam An-Nawawi yam suratu Nisa aaya 80 mais da cee teg wa ko hmm. nekkul sax di wax la koy dal la ko borom bi tëkkoo ndax loolu dafa leer dafa évident fama arsalnaaka du mooyu ci ñoom nag am na lu ko lu ñàng lu koy xaar yow nag yonent bi saa saam jamono ji fama arsalnaaka alayhim hafiza yónniwuma la nga nekk seen ange gardien yónniwuma la nga nekk ki leen di wattu di leen yëddu saa su ne ginnaaw bi nga leen digalee jeex na wan nga leen leer gi jeex na balee nag man waxuma la toppal ci seen ginnaaw ko deful lu tax defoo yow léegi ngeen leen fi lu leer na bàyyi leen ak man yónniwu ma la ci seen kaw nga nekk ki leen di waxtu nekk seen asgard seen ange gardien waaw mu ne wa qaala taala mu ne borom bi tabaraka wa taala li nga xamante ne ni moo kawee te yéegut ba léegi mu ngi wax ba léegi ci garab bi ñu ne di ñu digal ba léegi moom borom bi tabaraka wa mooy ci digal voilà moo ñu digal ñuy jàpp ci sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ñu ko fowee mu ne moom may nag nee na wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratil lahi <laughs> siratil lahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umuur feewu jeexital suuratu Shuura mu ne wa innaka borom boobu nee na wa innaka te dëgg-dëgg yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la tahdi da ngay orienté di gide nit ñi di leen ñindi ila siraatin jëme leen ci yoon mustaqim wu cog dëgg-dëgg wat naa ne lool ngay def waa yoon woowu mooy la mu ne siratillah mooy yoonu yàlla yoonu yàlla ci ngay jëndee nit ñi di leen di orienté di leen ci wax ba leer ne mu ngi nii sóobu wat naa ci yàlla man borom lool ngay def Imam nag fii la koy mel siratillah moo tax moo tax <laughs> waaye suñu borom bi ko kon alladhi mi nga ne lahu moom la yoonu yàlla boobu yoonu yàlla boobu nga xam ne moom lahu moom la ñeel maa fi samaawaat mboolem li nekk ci univers yi ci asamaan yi wa maa fil ard ak li nekk ci suuf li nekk ci asamaan al aalamul ulwi ak al aalamul sufla loolu lépp borom bee ko moom alaa ila allahi tasirul umur alaa waawee alaa yëgu ci al umur mbir yépp gis nga lu rafet mooy loo yàlla parce que ñoom Samba ki dem ba seen kuréel yi seen mbooloo yi seen yii sax wala ñoom ma Samba ma Demba ak ma ma Soxna ak euh, Patrick ak euh, Elisabeth ak ñii ñoom Jack ah ñoom Jackson ñii bés bu ñu taxee ba nga mooy yàlla wallaahi na la leer ne tasirul umur ci yàlla la lépp di dem. waaw <laughs> bu boobaa nag di nga xam bu boobaa mu ne la la waaye sama jaam lu tax la ma la digaloon gisuma la ci la ma la tere woon ma la gis bu boobaa <laughs> di nga xam waaw ci yàlla borom bi nee na yow da ngay orienté kon nag kay orienté di teg ci yoon bu coow waral mooy siratullah mooy yàlla kooku lañu borom bi nag ni kon nag ñu ñuy dunde comme que di lay gindee manu ngeen a xamul nan la ñuy gindee ko lu ngeen jaar ci moom moo tax nit kenn du tarbiya nit nan damay yar nit bëgg mu àgg fa yàlla ci mooy sunna may mooy alquran loolu man na ne lépp lu yàlla yi digle nga tere leen ko ba pare naan da nga leen di tarbiya yow xamoo li ngay wax yow ci boppam da ngaa soxla ku la yow yow moom mooy euh, marigot bu nëb mënoo fa dugg di sangu déggoo li ma wax déeg déeg marigot wala ruisseau walla fu am ndox ndox moo xam ne am mbalka moo xam ne dafa xesaw ba nëb ba ndox mi ñu kukk nga xam ne boo ko dandoolu sori ay kilomètres muy xeeñ yow boo ñëwee pire pire pire bëgg set mënoo ñëw ne damay set dugg ci ndox mu mel noonu da lay tilim loolu mooy la képp koo xam ne nee day woote ci diine moo xam sëriñ la woote oustaz la woote lu man di woote guru la ne day yóbbu gaay ci yàlla mais seen yoon ci li alxuraan digle yonent baay saa saa mais ñoom ni ñu ko bëggee ni ñu ko sentir kooku mooy marigot mu nëb la ndox mu xesaw la muy pétrifié képp nag bu mu ne yaay sama taalibe ñëwal yow mooy la kooku da lay yokk tax rek moo tax gars yi dañuy gën a rakkaaj seetlu wax dañuy gën a kannasu wallahi dañuy gën a kannasu am na yoo xam ne laata ñuy xam mari boobu nëb bii muy waaj yi naan ustaas la naan day woote wu topp ko wala la <laughs> gars topp ko mu leen di moyloo alxuraan ak sunna gis nga moom laata muy xam waajoon am na yu bon yoo xam ne ñemewu ko woon a def mais léegi da koy def avec aisance. ak péex mooy semblant de mooy du am benn gêne waaw affaire bi day mel ni waaye naturellement la koy lu tax parce que yokku ko lu dul yées waaw du leen yokku illaa tughyanan kabira wallahi ak ndeew rëy la leen iblis di yokku ak taalibe iblis loolu tax ñooñu moom ay danger public numéro un waaw façon yooyu képp ku xam diine yàlla ji ñooñu dafa dafa dafa ràññeeku nga duut ci ñoom baaraam ne façon waxoon naa la jarul tudd ko tur waxal li ngay wax ñin ñi xam nañ ne lii baaxul leeral la leen li baax waaw est-ce que dinañ ko topp ak yooyu sa yoon newu ci gis nga alxuraan li muy bari bari kuffaaru Quraysh yi ñaata la ñu liñ bari Abu Lahab kes nga fa dégg turam Abu Lahab dong nga dégg ci alxuraan ba alxuraan jeex ci yéeféru Quraysh yi turam déggoo ci Abu Jahl Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a déggoo leen de ay ay Walid ibn Utba ibn Rabi'a déggoo leen mais an-Nadr ibn al-Harith déggoo leen de Utba ibn Abi Mu'ayt déggoo leen al-Walid ibn al-Mughira déggoo ko ci al-Qur'an trop mukk tabbat yadaa Abu Abi Lahab Abi Lahab kes mi dégg loolu buñ amee dara lañ ciy jànge mooy l'essentiel du naan ñoom diwu ñoom kii di tudd ay tur déedéet jaww tudd tur waxal mu leer kantaa waxi journaliste yenn yi xam ne ay faux ay journaliste la ñooñ ay lambda lañ sa xamul diine naan yenn saa yi ne di gaarwaale rek te man sama plateau kenn du fi ñëw di gaarwaale voilà ba ba yow nga gi us ba moom mu ngi wax ne lu leer waaye gars yi bëgg ko rek na wax ñoom diw comme que ñoo foo gis ñu ngi naan waaye il a détruit le mooy mooy ñu utiliser liiral journaux sénégalais yi gëj naa leen a lire mais façon yu noonu lañ doon wax ay il a détruit waaw il a façon yu mel noonu quoi ay way wax na ko loo xam ne weñ wu ci laal wu ci tak dal wu ci laal wu ko jege dee xoolal loolu mooy loolu lañ ñaan comme ni comme si borom xam-xam bi wala oustaz bi ak ñoom ay kii lañu quoi ay kok gis nga xeexu kok yooyu nga xam ne moom la gaa yi doon def di ci pari jël ay ganaar yoo xam ne ay xeexkat lañu boole leen ñuy xeex ba ku gañe waa jële ñi pari woon ci moom gañe jël mbir mi ñoom pour ñoom loolu lañ ay ay ay ay lañ ñoo leen neex waaw yow usaal bi nga nangu ñu def nag ganaar ngay xeex sa moroom keneen déedéet waxal mu leer bu leeree kóob ko la daan ay yéen nag da di gaawaale rek yéenu saa yi man sama plateau man la hé attention gis nga li may doxal du yaw du ci say confrère du ci ñu mel ni yow ñu may wax nan laay waxe ak nan laay doxal xam nga ku may wax lu may def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee nag xam nga tus ci alquran ñaata yéefar ñoo doon salal yonent bi salaam est dégg nga ci alquran turu Abu Jahl dégg nga ko. est-ce que Abu Lahab kese moo doon sonal yonent bi ay saa saa ñaata la ñu ay paj ay ay paj am pagaay lañu lu du ñoom ñoo war a jiite ñi nga xam ne ñoom la borom bi jox alquran ak sunna mukk du demee noonu waaw bépp nag fépp foo xam ne société boo xam ne dañoo mujj ñu xam toog ci seen xam-xam di di doxe l'opinion publique est-ce neex na opinion li ma war a wax bu ma bu ma neexoo bu leen neexee ma wax bu leen naqaree du ko wax xam nga lay waxaloo yàlla te loolu mooy jiital nga charrette bi avant bëf yi waaw loolu du avancé de day pousse ba dagg non day tooy dee day dox day dox boroom xam-xam yi ñoo war a jiite ñoo war a wan nit ñi. li yàlla bëgg li yonent bi ay bëgg mais pas ñi xamul dara même bu dee ne am nañ diplôme feneen nekk nañu docteur daka ak tira feneen waaye ci wàllu diine ay lambda lañ ci waaw ay am mii lañu ci ay nulaar lañu ci voilà c'est ça la réalité comme ni nga